a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jataay bii ñu génn moo tëjoon suñu bunt bu yaatu boobu jëmoon ci daje bi nga xamante ne ni moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon dajeek tribu arab yi à l'occasion wu foire yi doon am foofu ak aj yi foofu la ca màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman gisoon nañu ñi nga xam ne tribu yi nga xam ne ñoom lañ ñoom la dajaloon kenn daldi wu ko woon nangul ba mu des waa ahlu yasrib di waa ahlul madina radiyallahu taala anhum wa ardaahum eh, <clears throat> gisoon nañ nag jataay yi weesu gisoon nañ tarjumaay tamit saxaaba yooyu bokkoon ci waa lansaar njëkk ko ànd ak moom gëm ko nangu ko accueillir dëkkam Euh, gisoon nañu fi nga xam ne bayatul aqaba bu mujj bi ci loolu ak njàngat yi nga xam ne ñoo ci génn ñoom ginnaaw jaayante googu dañu dellu seen dëkk bi nga xamante ni jaayante nañu ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ñu protéger ko bu ñëwee Yasrib seen dëkk comme ni ñuy pro protéger uzarahum seen bopp wala seen njaboot ak seeni doom Euh, tey nag insha allahu taala ñu war a ubbi bunt bu bees di phase bu bees ci dundug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ ko waxe woon ci jeexitalu jataay bii weesu këne ñu ngi ci weer yu mujj yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman di leen woo ci lislaam mu def treize yoo xam ne mu nga fa ñun nag ñu ngi ci treizième année bi ginnaaw bayatul aqaba al bu mujj bi muy nekk nag ci waajtaay moom ak saxaabaam yi nga xam ne radiyallahu taala anhum ñu ngi desoon màkkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman waaye tamit ak saxaaba yi nga xam ne ñu ngi wër ñi wa ngi woon Éthiopie comme ni ñu ko gise woon jamono ji ñu nga fa woon ñoom seydinaa Jaafar ibn Abi Taalib ak ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ak moom radiyallahu taala anhum wa ardaahum waaye na ko noonu waa ahlu yasrib ñii dooru tuub tamit ñépp ñu ngi xaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax waaye waa ñi demoon Habasha Éthiopie xamoon nañ ne même bu dee ñoom ñu ngi ci protection yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fële mu nekk ci biir màkka melul comme Éthiopie gii ñu nekk nga xam ne am nañ fi jàmm ci côté Ashama an-Najashi rahmatullahi aleyhi léegi nag waa Makka bu leen fàtte ne ñoom gisoon nañu ci riwaaya bu Ka'b ibn Malik bi nga xam ne moom la imaam ibn Isxaaq raximahullahu taala daldi woon solo te ñu gisoon ko moom mooy li nga xam ne riwaaya bi gisoon ci bay'atul aqaba al athaniya selon euh, imaam ibn Isxaaq te mu nekk bu mujj bi selon yi nga xam ne dañoo gis ni ñett la mu ñu jàpp ne mooy ñetteel bi muy gisoon nañ ne Quraysh bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jaayanteeg waa e, Yasrib di soixante-treize yooyu ci ay góor ak ñaari jigéen di Nusayba pa bintu Amrin dama juumoon ne buntu Amr bi paase Nusaybatu bintu Ka'bin ummu Umaara ak ki nga xam ne muy ummu Mania radiyallahu taala anil jamii bi mu jaayanteeg soixante yooyu ak ñaari jigéen ñooñu Quraysh déggoon nañ la Iblis waxoon ne gaaw leen jóg yéen waa ahlul jubaajib yéen boroom tànt yii fi Mina ndax kat ñoo waa Yasrib ñu ngi jaayanteeg seen waa ji ala harbikum ngir xeex leen yéen waa Quraysh gisoon nañ ne Quraysh dañu jóg euh, ca suba ga ñu daldi ñëw ci daluwaayu lansaar yi foofu la ci ajji ci Aqaba euh, ci Mina wax ak ñoom ne leen yéen ah yéen waa Yasrib amul kenn ci tribu arab yi ku ñu gina a bañ xeex dox suñu diggante ñoom que kon nag war ngeen a sàmm lool te dégg nañ ne dangeen a jaayanteeg suñu waa ji ngir extirper ko génne ko suñu biir yemuñu foofu ngeen ne da ngeen di xeex ak ñun jaayanteeg moom ci bu ngeen ko génnee ba ñëw foofu ngeen def armée daal di dal suñu kaw ñun Quraysh loolu nag yëg nañ ko gisoon nañ ne yéeféer yi bañoo ñoom ci yéeféer yi ci ñoom ñu bokkoon ci waa Yasrib tëppoon ñoom yëguñu woon li xew ñu ne déet waaye Quraysh finalement gisoon na ne def na investigation gina def ay recherche gina seet mbir mi càmbaraat mbir mi seet ko xóotal ba xam ne dëgg dëgg ñii li ñuy bañal nangu ne am na am na ba ci lañ leen dàq woon ba jàpp ca ña nga xam ne ñooñ lañ ci jàpp ña ci rëcc daal di kon euh, muy al-Mundhir ibn Amr mu rëccoon ñu jàppoon Ubaada euh, Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhuma daal di koy duma ba mel ni bant boo xam ne dañ ci reendi ay ay gàtt ndax xonqaay ndax deret ju bari ju doon tuuru kon Quraysh ñu gis ni euh, yëg nañu lan pour nga xam nekk nekkuk saxaaba yi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw ay bay'atul aqaba bu mujj bi jaayante bu mujj bi ni mu mettee woon ndax kat Quraysh léegi yëg nañ ni kon am na ñoo xam ne pare nañu loo xam ne guléet la guléet guléet mooy mu ngi door a am ñoo xam ne pare nañu ngir ak accueillir sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wassalaam Quraysh xam nañu xam nañ ne ñooñu non seulement pare nañ ngir accueillir ko mais bu ñu demee pare nañ ngir xeex ak ñun a léegi yow lool ku la ko wax te ne kooku mu ngi seen biir demagul ak ñi ànd ak moom ñi nar a constituer construire armée bi ñu a dale seen kaw ñu ngi nii kon lan mooy nekk réaction bi bu doon tey lan la wax tey bu pour comprendre porté wu mer Quraysh ci kaw jullit ñi ginnaaw ndax yàgg nañoo mer ci ñoom yàgg nañ leen a teg ay daan comme niñ ko woon ci almustad'afuna yi ñu doon néewal doole mais bii dañu redoubler nag intensifier mbugal yi biñ yëgee ne ah ñi ndeke ñu ngi bëgg a dem foo xam ne non seulement defuñ comme Éthiopie ndax Éthiopie buur ba neewu leen da takkul xare te tamit dajewuñ woon fenn joxe accord ni nañ fa ñëw ñoom ñoo fa daw làqu mais bañ demee essayer indi leen affaire bi jàllul mais ñu xam ne Najashi di négus bi moom nekk fa di leen di ànd ak ñoom di complot seen kaw mais ñii ñu yëg ne Allahu akbar Quraysh mer na fii izzatihi mer laay mer goog yépp di ko sotti nag ci jullit ñi ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ne kon nañu fexe bu kenn génn dëkk bi bu doon tey dañ naan on va tous les jeter ngay gis ñu def ay descente quatre bi matin ñu dugg kër jàmbur yi police yi descente ànd ak caméra yi ñu daldi envahir quartier bi jël ñépp jàpp mais voici le chef jàpp ñépp dugal ci kaso yi présenté à un juge le plus vite possible demain matin à la première heure Quraish pour nga xam ne bu doon tey noonu la ñuy def kon imaginer Quraish ak moyens yi ñu amoon jamono jooj nan lañ doon def mooy dañoo gën a mettil li nga xam ne moom lañ doon teg yonent bi alayhi salaatu wasallam ak ñu ko gëm ndax xam nañ ne bu ñu xoolee ba ñu ba mu rëcc ba génn ah c'est fini c'est fini pour nous ah te loolu danger la mu nekk suñu biir malgré li mu doon yépp moo gën nag mu génn ndax mu génnee yaa danger léegi loolu muy mbugal yooyu noonu nga xam ne moom lañ doon teg jullit ñi bokk ci li nga xam ne mooy sabab yi gin a tax mu defal ñu transition ci sabab yi nga xam ne ñoo gën a tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ay saxaabaam radiyallahu taala anhum ngir ñu gàddaay euh, mooy bii nii ñu wax léegi mooy duma yi bi nga xamante ne nii yëg nañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am nañu pare ngir jàppale ko loolu nag du daa commencé mais dañ koo gën yokk dañu koo gën yokk gisoon nañ ne ba ñee demee Éthiopie ba ñëwee gin nañoo taral ñi fi des chaque fois lool la ñu gën a taral waaye euh, yonent bi alayhi salaatu yëg gi nga xamante ne nii moom la yëg ne kon loolu mën nañ ne mooy sabab bi nga xam ne benn ci sabab yi mooy tar-tar yiñ doon teg jullit ñi jamono jooju mu gën a metti moo gën a tax yonent bi alayhi salaatu ak bi nga xam ne assuré wu am na foo xam ne mën nañ faa daw làqu nekk ay réfugiés wala ñoo xam ne ay exilés ñoo xam ne pa am na terre bu pare ngir accueillir leen yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam du tey la yàgga la door a daj ay coono gisoon nañ ne bi bàyti xam bi Abu Taalib ak sayyidatuna Xadiija radiyallahu anha wa arda génnee àddina doon na ut protection en dehors de la Mecque ndax xamoon na ne Màkka gi ndax yàgg naa moom alayhi salaatu wasalaam di xalaat dem suuf soo xam ne dina nangu jiwu lislaam ginnaaw bi ko Makka bañee dëq ko daldi koy sànni nanguwuñu ko yàgg na ciy xalaat looloo taxoon mu demoon lan mu demoon Taayif waaye avant loolu looloo taxoon mu yónni woon ay saxaabaam ne dem leen Habasha léegi nag liy wane dëgg-dëgg bokk na liy gën a wan ne que ne pression yi ak persécution yi ak duma yooyu nga xam ne dañ ko yokkaatoon moo gën a tax mooy li nga xam ne moom la imaam al Buxaari rahimahullah solo ci saxiixam jële ko ci Seydina Bilaal ci yoonu Bilaal ibn bi nga xam ne ci la gàddaay Seydina Bilaal radiyallahu anhu dafa mer le fait ñu génn leen noonu waaye yow d'un ñu génn leen seen dëkk bi mu àggee foofu madinatul munawwara mu naan bokk na ci lim doon naan naan allahumma allahumma an shaybata ibn rabi'a mooy da doon nodd bu noddee ba pare Seydina Bilaal ba mu nee madinatul munawwara liy wone ne bokk na ci li gën a tax ñoom ñu gàddaay mooy bu ma soon di nodd ba pare ñu demee ba nodd ñëw ba lool après ñuy nodd ngir julli si bu ma soon a nodd fajar da doon toog xam nga nodd day am ay Uh, inna bilalan yu'adhdhinu bi layl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina wala hatta yunaadi ibnu ummi maktum li yonent bi alayhi salaatu doon wax mooy fajar dañuy noddu ñaari yoon mu ne inna bilalan sayna bilal moom yu'adhdhinu wala yunaadi bi layl day noddu te boobu fekk na guddi gi jeexagul complètement mooy ne fajar jotagul mu ne ñi nga xam ne ñooy woor lekk leen naan leen ba ni ibnu ummi maktum voilà ni abdullah euh, ibnu ummi maktum daal di nodd muy deuxième bi moom nag bu ma soona nodd Seydina Bilaal day nodd ba pare taak foofu comme li abdullah ibn euh, euh, Umar ibn al-Khattab radiyallahu wax ne day pare toog mooy day nodd fajar gi jotagul mu toog yal'anul kuffaara di Quraysh mooy di rëbb kuffaaru Quraysh yi nga xam ne ñoo leen jële seen dëkk ba ñu xam indi leen ci Yasrib gi moo tax da doon wax naan Seydina Bilaal ngir liy ware ne looloo gën a bokk na ci cause yi tax ñu gàddaayu doon noonaan allahumma al'an allahumma yow sama borom il'an al il'an yal na nga yal na nga daldi euh, rëbb Shayba ibn Rabi'a di Shayba ibn Rabi'a yal na nga ko rëbb wa Utba ibn Rabi'a ak Utba mi nga xam ne frère am la di doomi Rabi'a moom it di leen lim di lim ko faaru ni wa Umayya ibn Khalaf yàlla yàlla na nga rëbb Umayya ibn Xalaf mooy ki ko moomoon doon ko duma kamaa kenn nga xam ne ñoom ñii ma lim axraj axrajuuna lañ ñu génnee min ardinaa ci suñu suuf sa di mag ilaa ardil wabaa'i indi ñu ci suuf soo xam ne mooy suufu épidémie bi suufu feebar yu metti yi fièvre bu mag bi fi amoon di malaria boobu amoon Yasrib doon dugg gaay ñuy génn àddina feebar boobu mu ne ñu génn ñu suñu dëkk ba ñu xam ilaa ardil wabaa indi ñu ci suufu wopp jii di Yasrib loolu pour wane que ni loolu Seydina Bilaal loolu mu doon ñaan di rëbb ñaan yàlla rëbb ñi nga xam ne ñoo leen génn fële ndax persécution yi leen teg bañ génn waaye tamit na ko noonu la Seydina Aïcha Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ci xadis bi nga xam ne moom doon na ko tudd euh, naka noonu imaam al Buxaari rahimahullah soloona xadis bii ñuy bëgg a wax euh, mu ne muy nettali baayam di Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu li taxoon mu doon gàddaay mu ne istadana nabiyu istadana noonu voilà annabiyya Abu Bakr fi al-xuruuj hiina ishtadda alayhi al-adaa mu ne euh, que ne kii na ñu tudd euh, sàkku na laaj na ndigal Seydina Abu Bakrin laaj na ndigal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu génn kañ la laaj lool ba nga xamante ni ci la lor yi ko waa Quraysh doon lor tare nga xam ne saabu ko comme niñ koy gise ci hijratu rasulillah ila Yathrib insha allah taala mooy Seydina Abu Bakr bari na lu mu doon ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko di ko ñaan digal ngir mu gàddaay mu ne ko déedéet ngir lan xiina ba nga xam ne stadd alayhi al ada ba ki nga xam ne ci nga xam jamono ji nga xam ne ci la redouble Quraysh daal di nag taral lor yi nga xam ne moom lañ ko doon teg pour wan la ne loolu bokk ci cause yi nga xamante ne luy wane ni cause yi bokk na ci tax ñu gaaw gàddaay surtout bi nga xam ne am nañu suuf su wóor mooy pression yeeg xoqatal yeeg mbugal yi ñu leen doon kon loolu naka noonu tamit comme niñ koy gisee imaam ibn Isaaq wax na loolu imaam ibn Isaaq rahimahullah moom dañu nettali bi muy wax ci cause yooyu nga xam ne moo tax bokk ci cause yi nga xam ne moo tax jullit ñi daldi dem mu ne moom imaam ibn Isxaaq muy wax raximahullah ci cause bii nii mu ne moom imaam ibn isxaaq mu ne xaddatanaa abu muhammadin abdul noonu mu ne moom imaam ibn isxaaq raximahullah moom dane wa kaana rasulullah noo wa xaddatanaa bi loolu kii moo ko imaam ibn hishaam kiy kiy jële bi ci imaam ibn hishaam moo ko wax ne wa xaddatanaa nettal na abu muhammadin abdul malik ibn hishaam di imaam ibn hishaam qaala moom mu ne xaddatanaa Ziyaad ibn Abdillah al-Bakkaa'i kene Ziyaad ibn Abdillah al-Bakkaa'i di sëriñam moo ko nettali jële ci an Muhammad ibn Isxaaq al-Muttalibi jële ko ci Seydina Muhammad ibn Isxaaq bokkoon ci waa euh, Banul Muttalib moom imaam ibn muy wax ci cause boobu mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabla bay'ati al-aqaba lam yu'zan lahu fi al-harbi wa lam tuhallil lahu ad-dimaa innamaa yu'maru bid-du'aa'i ila Allah was-sabri 'ala al-adhaa was-safhi 'an al-jaahil wa kaanat Qurayshun qad ittahadat man man ittaba'ahu min qawmihi min al mu ne moom imaam ibn Isxaaq mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa nekkoon koo xam ne laata bay'atul aqaba kenn digalu ko woon muy xeex te tamit kenn daganalu ko woon mooy boroom bi daganalu ko woon tuur deret yoonu yàlla ci ñoo xam ne ñooy bañ ne l'islam du fi dox xam nga lii waxu imaam ibn Ishaq bi gisoon nañ ne mooy ne dafa riwaaya li tax mu wax nii ne moom dafa jàpp ne te loolu la wax imaam ibn Ishaq que ne xeex muy xeex yàlla nga ko farataal Makka ci bay'atul aqaba al ula banoo athaniya mooy bu mujj bi mu ne da ko foofu après waa lamsaar daal di ñëw soixante-treize soixante-quinze daal di ñëw jaayanteen moom loolu Euh, gisoon nañ li nga xam ne moom la ci imaam alxaafiz ibn xajar rahimahullahu taala daal di woon wax di nga xam ne ci la doon tontu bi mu naan contenu wu jaayante bu njëkk bi nekkul woon li nga xam ne mooy li nekk ci saar boobu ci suuratul mumtaxana mooy ne tontu woon na ci bi nga xam ne ndax imaam ibn Isxaaq dane woon comme waxu imaam ibn Hajar ci al-Fath la bi muy wax ne Ah, indi na ah, min tariqi ah, Muhammad ibn Isxaaq an Ubaadat ibn al-Waliid mu ne ci yoonu Muhammad ibn Isxaaq mu jële ci Ubaadat ibn al-Waliid Ubaadat ibn al-Waliid ibn Ubaadat ibn Saamit an abiihi mu jële ci baayam di kan al-Waliid ibn Ubaadat ibn Saamit an jaddihi mu jële ci maamam di Ubaada mu ne wa kaana te nekkoon na moom Ubaada ahad an-nuqabaa kenn ci ñi nga xam ne ñoom lañ tabboon pour wax la fii waxu imaam ibn Sa'd bi wax jóge que ne moom dafa jàpp ne xeex muy jihaad yàlla nga ko farataal Makka laata ñuy gàddaay mu ne moom ci riwaay boobu mu ne bàyyaanaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bay'atal harb Seydina Ubaada ne ci riwaay imaam ibn Sa'd bi bu wér la mais dafa am lu ko gën wér mu ne jaayante nañu ak moom Seydina Ubaada ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaayanteeg xeex mu ne wa kaana Ubaada te Ubaada dafa nekkoon min al ithnay ashara alladhina baaya'u fil aqabati al ula mu ne te moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañu jaayante woon douze yooyu jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jaayante gu njëkk ga léegi mu ne imaam ibn al-Hafiz ibn mu ne walaa al hadith fi saxiixayni kama sayati fi l ahkaam laysa fiihi hadihi ziyaada mu ne waaye xadis bi nga xam ne ci yoon bii la jóge mooy ci surtout euh, Ubaadatu ibnu bi ci la waaye xadis boobu daa mooy ne ku gën a wér yoonu imaam ibnu Isxaaq daa am ku mu jóge ci tas ni la nekk mooy ne bu ñëwee di tarjeex mooy di bu ñëwee mënuñu boole Euh, version comme ñaari version wu xadiis bu ñëwee ci bi ci ñu opposé wu ñu fexe leen boole manu la nekk ñu war a tarjix bokk na ci façon yi ñuy nootale tarjix mooy nga ne léegi bii laay jox priorité moom laay doxal bi ci des ma bàyyi ko ndax boole leen manu la nekk bokk na ci façon yi ñuy tarjiixale loolu ci ilmul usul da nga ko fay jàng ni ñuy tarjiixe bokk na ci ci li tax ngay naan lii moo wax bi moo gën a noot bii ndax ñaari xadis yi kon xadis mooy ne benn bi xadis boobu gi nekk ci saxiixay ni mooy ci saxi imaamul Buxaari ak saxi imaam Muslim te beneen bi newul foofu lool bokk na ci façon yi ñuy tarjee loolu nag moo la imaam ibn Isaaq ne imaam ibn Hajar rahimahullah mu ne walaakin al xadis waaye xadis bi imaam ibn Isaaq ne ñëw ne Seydina Ubaada da ne dañu jaayante ci xeex ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ñëw na ci saxiixay ni loo xam ne moo gën a wér ah, lii nii ta foofu laysa fiha ziyaada xadiis boobu amu ci comme ni muy ñëwee ci àtte yi téeréb àtte yi ci sax imaam Buxaari yi comme niñ ko fay sharaawe moom waaye yokk bii mu ne dañu jaayante ci xeex amu ci te nag lan moo tax mu ne la noo seulement ci saxiixay ni mais saxiixay ni ci ñan la jaar wallaay min tariqi Malik ci ci yoonu imaam Malik ibn Anas an Yahya ibn Sa'id al mu jële ko ci sëriñam di Yahya ibn Sa'id al an Ubadat ibn al muy même càllale bi mooy boo ñëwee ba ci Ubadat ibn al moom mu jële ko kan mu continuer dem ba ci Ubadat ibn Samit moo tax imaam al-Hafiz Hajar mu ne wa sawaabu anna bay'at al ba'da bay'at al li anna alxarba innama shuri'a ba'da al hijra moom imaam alxaafis mu ne li nga xam ne mooy li wér li gën a jub insha allah mooy këne jaayanteeb xeex bi jaayante yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaayante gum jaayante xeex ak saxaabaan yi ginnaaw aqaba la mooy ñett yépp ginnaaw la ndax kat li xar ba ndax xeex muy jihaad innama shuri'a dëgg-dëgg li am ba des mooy dañ ko yoonal ci lislaam kañ lañ ko yoonal ci dundu yonent mi alayhi salaatu wasallam baadal hijra ci ginnaaw hijra gi kon loolu mooy li nga xam ne moo tax euh, imaam ibn Isaaq pour wax ne euh, jaayante gi xeex loolu ginnaaw la ginnaaw euh, li nga xamante ni mooy bayaadul aqaba mooy ne ja fële la am ma Madina la am ci yoon bi mooy biñ jaay mooy ci yoon bi la pas ni ñoom ci Aqaba mais bi muy gàddaay yi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam ibn Abdullah ibn Abbaasin radiyallahu taala anhu daal di solowee jële ko ci Seydina Abu Bakrin naka noonu eh, eh, eh, imaam ibn at-Tirmidhi rahimahullah na imaam abdullah ibn abbas ak ibn jubayr dañ ne aaya boobu di wax wàllu xeex udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu aaya boobu noonu mu ne moom abdullah ibn abbas ak ibn jubayrin di taalibin rahimahullah di sa'id ibn jubayr rahimahullah wa radiyallahu ta'ala an an ibn an an abdullah ñoom dañ ne nazalat inda hijrati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila al dañ ne aaya boobu dafa wàcc di wax di yoonal xeex bi yonent bi alayhi salatu wasallam di gàddaay di dem madina mais pas avant muy gàddaay ci kon ci yoon bi mu ne te naka noonu tamit ci imaam at soloona ak imaam an jële ci sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lii wane ne xeex euh, contrairement ak li imaam Ibn Ishaq wax fii nga xam ne te loolu mooy li gën a dëgër comme ni ko imam al-Hafiz waxe mooy ak xadiis yi nga xam ne xadiis yu xasan la euh, imam an-Nasa'i imam at-Tirmidhi daal di koy solo jële ko ci yoon ci sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne lamma ukhrija an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min makkata qaala Abu Bakr akhraju nabiyahum la yahlikunna fa anzala Allahu ta'ala udhina lilladhina yuqataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir fa qaala abu bakr laqad alimtu annahu sayakunu qitaal seydna abdullah ibn abbas mu ne bi nga xam ne ci lañu génn radiyallahu anhu ma yonent ma lay saab-saab génne ko Makka seydna abu bakar mi àndoon ak moom dane di rëccu di mettitlu li nga xam ne moom lañ def yonent ma lay saab-saab génn gii ñu ko génne dëkkam mu naan xoolal ma waa Makka rek génne nañu seenu yonent bi leen yàlla yónnee ñii de waat naa ne la yaxlikun na dinañu alku nee na moom bi mu waxee loolu Seydina suñu boroom daal di wàcce aaya boobu ci suuratul xajji muy udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu mu ne de jox nañ ndigal ñi nga xamante ne ñu ngi leen di xeex que ñoom kat dañ leen a tooñ te kat buur yàlla ala nasrihim ci dimbali leen la ku ko man la te defal na leen dimbal loolu ba pare nee na Seydina Abu Bakar ne radiyallahu bi aaya boobu wàccee laa xam ne xeex dina am sa yakuunu muy futur ci laa xam ne xeex dina am kon bi leen génnee la euh, loolu noonu daldi wàcc ci li nga xam ne moo gina a dëgër insha allah moo tax waxu imaam Ibn Ishaq bi côté boobu noonu muy ci côté xeex bi noonu nga koy xamee moo tax mu ne moom ñu ñëwaat buñ ñëwaatee lool leeral la woon ci ne xeex nekkul ne ci Aqaba lañ ko euh, bi ñuy jaayanteeg lamsaar yi bu mujj bi ci lañ ko yoonal comme ni imaam Ibn Sa'd wax soloo ko mais loolu loolu la wax que ne mooy ne riwaaya bu bu duñ ne duñ remettre en cause seenu wóor ndax ñu ko gën a wóor ñoo fa nekk muy ñoom imaam Malik jële ci Sa'id ibn euh, Euh, al ansaar yi nu mu tuddati euh, Yahya ibn Sa'id al ansaar yi mu jële ci al Walid ibn Ubaada moom loolu moo gën a dëgër yoonu imaam ibn Ishaq te ci Sahihayni la nekk looloo tax ñuy def sax loolu naan lii moo gën a wér asaxul asaxu kii ci xadiis mooy loo xam ne muttafaqun alayhi ngir au cas boo xamante ne lii dañoo war a tarjiix ñu xam ban lañuy jiital ci kaw ban moo tax moo gën a dëgër bu ñoom imaam ibn Sa'd te lool moom la li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi daanaka ñoom ñépp loolu lañu wax waxu imaam ibn Sa'd yi moo ci xaw a génn léegi kon imaam ibn Sa'd mu ne pour wan sabab bi bokk na ci ci sabab yi mooy persécution ak lor yi ñu leen doon lor mu ne kon wa kaana rasulullah te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon na moom laata bayatul aqaba kenn daal diwu ko woon euh, jox ndigal ci xeex te kenn te mooy boroom bi tamit daganalu loon ko deretu yéeféer yi waaye li nga xam ne moom lañ ko doon digal moom la ko boroomam doon digal mooy biddu'a fa in innama yu'maru biddu'a ila allah moom liñ ko doon li ko boroomam doon sant jamono yooyu mooy di ñaan yàlla mu dimbali leen di leen jàppale di leen woyofal yenn beeg yooyu wasabri alal aza alal aza waaye di muñ ci lor yi nga xam ne moom la leen kuffaaru Qurayshi nii di teg wasafi anil jaahil di lili ñi nga xam ne ñooy ñu xamul dara ñii di leen tooñ di leen teg anwa'un shatta min al adab ay xeetu mbugal yu tara tara tara mu ne nag wa kaanat qurayshun qad ittahadat man ittaba'ahu min qawmihi min al muhajirin hatta fatanuhum an diinihim mu ne quraysh nag dafa nekkoon doon persécuté mais mayu leen fu njàkke nak di leen mbugal mbugal yu tar ñi nga xam ne ko gël ci ay muhaajirun loolu ila axiri ma ba ni mu jeexalim wax bokk na ci sabab yi ginnaaw biñ gisee kon persécution yi waaye bokk na ci sabab yi tax cause yi tax yonent bi alayhi salaatu mooy dem Yasrib waajal ko wax ko saxaaba mi radiyallahu anhu mooy le fait que maintenant trouver nañ suuf soo xam ne l'islam mën na faa ne mën nañ fa jaamu yàlla sans problème te loolu mu ko amee kañ ci bay'atul aqaba bu mujj bi bi nga xam ne moom lañ gis ci jataay yi weesu loolu comme ni nga xam ne lañ ko gise woon ci euh, hadisu Seydina Jaabir bi nekk ci euh, imaam Ahmad waaye na ko noonu noonu lañ ko gise woon ci hadis Seydina imaam ibn Isxaaq bi nga xam ne ci Seydina Ka'b ibn Maalik radiyallahu taala anhu fa la jóge woon waaye loolu di beneen sabab bokk na ci sabab yi mooy te waxoon nañ ko sànk ci suñu biir wax weddi gi nga xam ne moom la ponkali Quraysh yi kilifa yu Quraysh yi daal di weddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais daanaka dans leur ensemble dans ensemble abu jahlin abu lahab utbat ibn rabi'a shayba uqbat ibn abi mu'ayt abu uhayha al mut'im ibn adi mais daanaka doo xaw a dem fenn fekk fa ci ponkalu qurayshi abu sufyan ibn harb lu dul weddi na yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag moo tax Saad ibn ñoom nag loolu da leen a woon ñu koy gën teg tamit ay mbugal moo taxoon gisoon nañ ne Saad ibn Mu'adh lan la waxoon radiyallahu anhu bi nga xam ne bi ñuy gis tarjumaam biographie bi mu ne yàlla biñ ko gaañee fële ca Banu Qurayza non fële ca Uhud yow buur yàlla xam nga ne bañ ko jamee ci sigit bi veine bi mu ne amul ñoo xam ne ñoom laa gën bëgg xeexal lulul ay loo du ñi ma gën a bëgg xeexal mooy nit ñoo xam ne lañu génne weddi la weddi sa yonent alayhi salaatu wasallam ba pare génne ko te bokk ci waa Quraysh loolu gisoon nañu mooy ne le fait que kilifaay Quraysh yi kenn kenn kenn kenn gëmu ko ci mooy ne nga dem seeti feneen waaye bokk na ci fi sabab yi nga xam ne moo gën a tax ñu gàddaay muy fitna yi gi nga xam ne moom la jullit ñoo ñu bari ci ñoom doon daj ci seen diine muy fitna guñ doon daj ci seen diine loolu euh, gis nañ waxu imaam ibn Isaaq bi dane mooy li doon wax sànq mu ne wa kaanat Qurayshun qad tahadat te lool man ittaba'ahu min qawmihi min al-muhaajiriin hattaa fatanuuhum an diinihim wa nafawhum min bilaadihim fahum min bayni maftuunin fii diinihi wa min bayni mu'azzabin fii aydiihim wa min bayni haaribin fil bilaadi firaaran minhum mu ne Quraysh daldi persécuté di mbugal ñi topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci muhaajiruun ba ni nga xamante ne noonu lañ leen fitnaale ci seen diine mais fitnaal sa diine weesuwul ñemee yow dëkk bi nga nekk laa ilaha illa ñeme woo ko wax loolu kay ne def mooy euh, euh, euh, jaamu yàlla correctement mais manu la ne ba ñuy julli di làqatu ci shaab yi ci xur yi ba tax yonent bi alayhi salaatu salaam ku gëm mu doon nëbb ne kii gëm na waaw loolu kay fitna ginu koo man mu ne ñoom ñu nekk ñu fitnaal leen an diinihim ci seen diine gi ñu gëm waaye war na fawhum ñu daal di leen daal di leen exiler min bilaadihim ci seen dëkk yi ñooñ ñenn ñi dem Habasha mu ne fa hum ñoom saxaaba yooyu di muhaajiruuna yooyu radiyallahu ñu mujj nekk min bayni maftunin fii diini entre koo xam ne mu ngi foofu muy fitnaal nañ ko ci diineem xoolu mbugal miñ tegoon Seydina euh, euh, euh, Ammar fitnaal ko ci diineem ba mu wax lim liñ bëgg dóor ko rey waajuram ba waajuram mu góor tamit jaare ci faatu ci ay mbugal yuñ ko doon teg mu ne ñoom ñu nekk entre koo xam ne dañ koo fitna fitnaal ci diineem ak koo xam ne mu'azzabin fii aydihim ñu ngi ci loxoom ñu koy mbugal te am na ñoo xam ne bañ leen fitnaa leen dañoo tàbbi ci fitna gi ndax euh, supporter fitna du ñépp ko man surtout ci sa diine bu dara xewul naan man de moom moom man moom man moom moom de toute façon ku ma bàyyi woon ak këru milliards it ak lu ma ñàkk-ñàkk aw lu ma lekk du ma ko laal sawaay baal li ngay wax non non man moom fi ma toll moom buñ ma indiloon miis dëkk bi yépp maag ñoom rek ci néeg dara duma ci fekk saay baal li ngay wax waaye tamit nekk fi naan non c'est man moom non kii li mu def nii di topp gaay ci liñ leen neex yéeféer yi loolu waru ko woon a def sawaay baal li ngay wax ndax liñ ko def ba muy wax xamoo ko te bu la daroon boo mooy un pour cent bi nga kon ñoom ñu nekk entre koo xam dañ koo fitnaa ci diine koo xamante ni ñu ngi seen loxo ñu téye ko fa dootoo génn ak koo xamante ne nii daw na ngir rawale diine kon bokk na ci sabab yi tax mooy mbugal fitna gi nga xam ne moom lañ leen doon fitnaal ci seen diine loolu moo yaa Aïsha radiyallahu anha biñ ko laajee ne ko euh, doon ko laaj ci affaire hijra mu ne leen hijra jeex loolu mu ngi sa Imaamul Buxaari ne leen kaana almu'minuuna yafirru ahaduhum bi diinihi ila ta'ala wa ila rasulihi maxaafata an yaftina an yuftana alay moom mu ne jullit ñi way ngëm yi dañ doon daw kenn ci ñoom dañ doon daw jëm ci yàlla jëm ci yonentam alayhi salaatu wassalaam ngir lan ngir ragal ñu fitnaal leen ci seen diine looloo taxoon bokk na ci cause yi taxoon ñu daldi woon jóge Makka daldi gàddaay loolu di lu leer luy wane ne looloo taxoon bokku ci cause yi nga xam ne moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di wax kon saxaabaam yi ñu daal di takk daal di gàddaay léegi nag moom kon gis nañ ne kon lan mooy tous les ingrédients sont réunis pour yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ak saxaabaam yi radiyallahu anhu ñu jóge Makka ñu jóge Makka waaye mbir mi day ànd ci ndigal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam léppam ndigal la léppam yàllaa ko koy wax in huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hmm. mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li muy wax ak li muy jëf ak lépp lu mu bàyyi nii sunnaam ak lépp loo xam day gis ñu koy def mu noppi ci loolu lépp xam leen la nekkul lu dul révélation la waxyu la bu ko boroomam wax moo tax mbir yi dafa laaj ndigal moo tax imaam ibn Isxaaq rahimahullah mu ne ginnaaw bi nga xamante ne nii côté bii waxoon nañ ne moom ci riwaaya bi mu jële moo tax mu wax naan baayahu alal harbi mu ñuy wax nag di ñu duggal ci prémisse début gàddaay googu ak nan la yonent bi aleyhi salaatu joxe ndigal saxaabaam yi radiyallahu taala anhum ngir ñu daldi gàddaay dem fële nga xamante ne ni mooy makkata madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon moom mu ne <coughs> fa lamma adina allahu mooy kan lay wax seydna imaam ibn isxaaq raximahullahu taala mu ne fa lamma adina allahu taala lahu sallallahu alayhi wa sallam fi lxarbi wa baayacahu hada alxaya min alansaari ala alislaami wannusrati lahu wa liman ittabacahu wa aawaa ilayhim min almuslimiina amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asxaabahu min almuhaajiriin min qawmihi wa man ma'ahu bi makkata min almuslimiina bilxuruuji ila ila almadina walhijrati ilayha walluxuuqi bi ixwaanihim min alansaar wa qaala inna allaha azza wa jalla qad ja'ala lakum ixwaanan wa daaran ta'munuuna biha fa xaraju arsaalan wa aqaama rasulullah sallallahu bi makkata yantadiru an ya'dana lahu rabbuhu fi lxuruuji min makkata walhijrati ila al madina kon imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne bi nga xamante ne nii ci la sunu boroom daal di joxe ndigal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci xeex wax nañ la loolu seen après la mu ne wa bàyyaahu mu daldi di moom haadal xayya bileb néeg bileb tribu bileb gox minal ansaari ci waa lansaar di ñi jaayante woon ak moom muy waa yasrib radiyallahu taala anhum ala islaami jaayanteeg moom ci lislaam dugg ci lislaam wommatu jébbalu ngir seen boroom waaye wan nusrati lahu wa liman ittaba'ahu waaye ñu jaayanteen moom dimbali ko waaye dimbali ñi nga xamante ne ni ñoo ànd ak moom daal di koy topp daal di koy gëm ci muhaajiruuna yi waaye ñu jaayanteeg moom ñu jaayanteeg moom waaye pare ngir daal koy fat moom alayhi salaatu wassalaam waaye fat jullit ñi nga xam ne ñoom moo ànd ak ñoom moo ànd ak moom bi nga xamante ne lool am na muy ginnaaw aqabatul ula mooy dañuy indil déroulement affaire bi mooy ginnaaw aqaba ñu jaayanteeg yonent mi alayhi salaatu salaam dugg ci lislaam waaye jaayanteeg moom ne dinañ ko fat ak képp koo xam ne moo ànd ak moom ba pare daal di koy dimbali mu ne ci booba amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashaabahu min al muhaajiriina mu ne ginnaaw loolu ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi digalee euh, saxaabaam yi ci muhaajiruuna yi te bokk ci ay ñoñam waman maahu bi makkata min al waaye ak ñi nga xam ni ñépp ñi nekk ay jullit te nekk biir Makka lan la leen digal bil xuruuji ila al wal hijrati ilayha mu daldi leen digal ñu génn dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne wal hijrati ilayha ak mu digal leen ñu génn dem fa waaye exilé wu foofu la de madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi mu leen waxee lool kon loolu mooy ndigal li loolu mooy ndigal li wal hijrati ilayha mu ne wal luxuuqi bi ax bi ixwaanihim min al ansaar génn dem Madina gàddaayi fa pas génn dem rek pour ñëwaat mais gàddaayi fa exil lañ wax ngay nga bàyyi dëkk bi nga jóge dootoo fa dellooti lu dul ci ay condition waaye wal luxuuqi bi ixwaanihim min al muhaajiriin waaye mu digal leen ñu dem fekki seen mbokk yi ndax yàlla kat utal ay mbokk yoo xam ne ci bi ixwaanihim min al ansaar ci waa lamsaar léegi mu ne moom imaam ibn isxaaq wa qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen inna allaha azza wa jalla qad ja'ala lakum ixwaanan wa daaran ta'manuuna biha mu ne leen kat dëgg-dëgg buur yàlla defal na leen ay mbokk utal na leen ay mbokk yoo xam ne yéen ak ñoom yéen a bokk li nga xamante ni moom ngeen gëm mooy ne moom ngeen gëm yéen na ko bokk ñoo xam ne seeni mbokki jullit la ñoo ak yéen yéen a bokk lenn lu ngeen gëm ndax tuub nañu buur yàlla defal na la leen ixwaanan ay mbokk jullit waaye wa daaran defal na leen kër dalwaay foo xamante ni bu ngeen demee ma ngeen faa des man ngeen faa nekk jaamu seen borom contrairement ak ni ngeen koy defe màkk sous la pression et la peur mu ne nag daaran du n'importe quel dalwaay li leen fu ngeen di dal waaye ta ta'manuuna biha boo xamante ne nii bu ngeen fa demee di ngeen nekk en sécurité bi leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxee lool nag imaam ibn isxaaq bu ne fa xaraju arsalan ci lañu génn ñoom saxaaba yi taala anhum nekk ay mbooloo mbooloo mu ne wa aqaama mu daldi des rasuulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi bi makkata moom mu des makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman yantadiru an ya'dana lahu rabbuhu fi lxuruj muy xaar boroomam daldi koy jox ndigal ngir mu génn ma la waxoon sànq ni lépp lépp ci ndigal la tegu mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum nee na leen man ngeen a dem képp ku mën a dem na dem fu ngeen jëm mu ne leen Yasrib ndax yàlla defal na leen fa ay mbokk ak kër goo xam ne dina am foo xam ne dalwaay boo xam ne ci sécurité ngeen di nekk ñoom ñu commencé génn di dem waaye moom mu des alayhi salaatu wassalaam di xaar lan boroomam daal di koy jox ndigal ngir mu génn moom Makka daal di dem gàddaay Madinatul Munawwara euh, gis nañ ne riwaaye imaam ibn Isaaq bi amul sanad ndax dafa ñëw rekk wax ne falamma adina allahu taala lahu Euh, imaam al buxaari raximahullah soloo na luy dëgëral wax jii jëla ko ci seydna abu muusa al ashari radiyallahu taala lépp di wax ci ndigal gu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jox saxaabaam yi ngir ñu génn radiyallahu anhum daldi gàddaay waaye imaam al Buxaari rahimahullah da koo soloo muallaqan mooy taaliq taaliq ci ilmul xadiis mooy boroom xam-xam bi day ñëw rek wax day ñëw wax ab xadiis saa mu wax mooy suti ci moom moom inter mooy ki waroon intermédiaire ak moom direct loolu du koo suti waaye taaliq tamit dinañ ko wax bu dee ne dafa ñëw sute ñu ñépp wax ab saxaaba te ñu xam ne par exemple ay trois générations daal dinay dox seen diggante comme ni nga xamante ne noonu la imaam al Buxaari rahimahullah moom dafa taaliq mbir mi mooy ne amul dafa ñëw daal di koy kii même bu dee ne soloo na ko nag ci yeneeni yoon yoo xamante ne nii ba léegi ci saxiix bi yoo xam ne moom am na càllale waaye bii nii lan la wax moom imaamul Buxaari rahimahullahu taala moom imaam al Buxaari rahimahullah dane waqaala abu muusa muy ci kitaabu manaqibul ansaar bunt bi mu ne baabu hijratun baabu bu la neexee nga ne baabu mel ni da def deux nabi sallallahu alayhi wa wa asxaabihi ila al madina wala nga ne baabu hijratin nabi bu boobaa baabu mooy nekk lan day nekk mubtada ba pare nekk lan mudaaf hijrati nekk mudaaf yi sinon bu dee da def baabu deux points mooy day génne wax ju bees la istinaaf day commencer wax ju bees hijratu nabi mooy hijratu nabi yi bu boobaa contrairement du nekk mudaaf ilayhi mais day nekk lan mudaaf kon mu ne mooy ci bunt boobu la ko def quarante-cinquième bunt bi ci baabu kitaabu manaqibul ansaar mu ne euh, muy fi muy wax jaloorey waa lamsaar mais nag kii ci bunt bi loolu mooy téere bi ci bunt bi nag mooy bunt bi nga xam ne mooy gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasallam ak saxaabaam yi jëm Madina da ko defal bunt mu ne wa qaala abu muusa an ilnabiyi sala allah alayhi wasallam raaytu fi lmanaami anni uhaajiru min makkata ila ardin biha naxlun fa dahaba wahlii dañuy wax wahlii wala wahlii ila annaha alyamaama aw hajar fa ida hiya almadinatu yasrib yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne euh, imaam al Buxaari dañuy gis ni waxul mooy mooy mooy muñ ne muallaq mooy lii dafa ñëw rek ne imaam al Buxaari waqaala te du taalibe saxaaba du taalibe taabiin yi sax mu ne lan te Abu Muusa al Ash'ari radiyallahu anhu wax na jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ra'aytu gis naa fil manaami ci gént mooy gént naa anni ka man rasulillah alayhi salaatu wasalaam uhaajiru may gàddaay min makka te jóge makka ilaa ardin jëm ci suuf soo xamante ne nii bihaa naxlun suuf soo xam ne dafa am dafa bari ay tàndarma garabu tàndarma nee na bi ma géntee lool fa wax wahli man nag nee na moom alayhi salaatu wassalaam nee na sama njortu daal di dem këne euh, mooy mooy bu bu la leen ñëwee li sa xel li door a dem comme nga am na loolu day xew mooy nga teg am loo gént wala nga am loo gis sa xel dem ci li muy njëkk a dem mu ne sama xel daal di dem këne suuf soosu ma nar a gàddaay te mu bari tàndarma de yamaama la yamaama aw hajar wala muy dëkk boobu nekk fële ca côté Bahrain hajar ci xilaalu hajar danga koy dégg nee na moom bi mu ko njëkk bi mu ko géntee xelam demul woon sax ci Yasrib waaye dafa demoon ci yamaama ak hajar nee na fa ida hiya al madina ndekete yoo madina la di Yasrib di madinatu rasulillah ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon loolu mooy li nga xamante ne ni am na nag yeneen riwaay yoo xam ne tudd na yeneen dëkk waaye dañuy yem ci bii ngir appuyer waxu li nga xamante ne nii mooy waxu imaam ibn Isxaaq bi raximahullahu taala kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kon eh, ba léegi muy wax ci xadiis boo xamante ne nii imaam al bayhaqi raximahullah moom moo ko solo jële ko ci yoonu jële ko ci suhayb sayyidina suhayb raxima radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne uriitu daara hijratikum sabxatan dañuy wax sabxa dañuy wax sabaxa bayna dahraanay xarratayn fa imma an takuna hajar aw yasrib eh, mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiis boo xam ne ci yoonu imaam al buxaari eh, eh, al bayhaqi moo ko solo jële ko ci seydina suhayb ibn sinan ar-Rumi boo xam ne da ko yóbbu ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na dañu ma wan seen këru gàddaay mu nekk suuf soo xam ne daa amaale ay xeer yu ñuul xeer yoo xam ne mel la tàngooru jant bi moo leen lakk ba mu commencé ñuul ay xeer yu ndaw suuf soo xam ne noonu la melaale amaale ay xeer yu ñuul nekk entre ñaari quartier nee na fa imma soit an takuna hajar soit mu nekk hajar mooy dëkk bi la waxoon aw yasrib wala yasrib nga gis riwaaye bii tudd na yasrib te tuddul yamaama na ko noonu imaam at-Tirmidhi rahimahullah daal dinay solo jële ci yoonu Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne dane inna allaha taala awxaa ilayya anna haa'ulaa'i thalaatha nazalat fa hiya daaru hijratik mu ne ayya haa'ulaa'i ilayya ayya haa'ulaa'i thalaatha nuzilta wala nazalat fa hiya daaru hijratika al madina awil bahrain awil qinsarin muy loolu ab dëkk la boo xam ne siril siril fële la nekk qinasrin qinasrin dëkk boobu nekk fële siri mu ne moom euh, euh, Seydina Jarir mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam dañ nekk dañ koo nee dañ koo wax yu kenn ñetti dëkk yi boo ci wàcc rek mooy dëkk yi mooy sa këru gàddaay Madina wala Bahrain wala Qinsirin boobu euh, Qina Qina wala Qina la Qinsirin Qinsirin <laughs> Qinsirin Qinsirin loolu loolu lañ koy kiiwe comme li am al-Hafiz wax mu ne wa hiya bi kasril qaafi mooy da kasra xaaf bi xii wa fatxi nuuni nga fataax nuun wi xii na mu ne baadaa moomal saakina bi ci tegu mooy siin bu wow gi dañ koy muñ kon xii nasrin mu ne ci ardu Sham la nekk min jihati Halab nekk ca côté Alep xew-xewu jamono tax na nit ñi xam ko léegi di Alep kon Ah, loolu dañuy gis këne yi yépp ay xadiis la yuy wone loolu imaam ibn isxaaq wax raximahullah li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax loolu ne wan nañ ko seen këru gàddaay bu nekk ant ñaari quartier yoo xamante ne nii am na sax ci yenn riwaay ñenn ñi dañoo dem ñenn ñi dañoo dem vers Yamaama bi leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxee lool avant mu leen di préciser ndax comme que gént la ko njëkkoon a gis ñoom dañoo dem ñi daldi dem weer Yamaama ñeneen ñi dem feneen am ñi ñoo xam ne moom Yasrib lañ jëm ginnaaw gi mu ne leen Yasrib la xam naa dañuy yem foofu ci kon ndigal li yonent bi alayhi salaatu wa jox saxaaba yi radiyallahu taala anhum ngir ñu waajal génn daal di dem Yasrib comme ni nga nii noonu la ko imaam ibn Isaaq waxe rahimahullah te imaam al Buxaari soloo ko muallaqan waaye indi ko ci yoo xam ne jokkale na leen gis nañ tamit riwaaye imaam at-Tirmidhi beek imaam Bayhaqi yooyu yépp di wane